abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fi kitabi adab adab at-ta'am kitabu adab at-ta'am aw adab at-ta'am fil baabi saani wal miyaa baabu maa yaquluhu man xadara at-ta'aama wa huwa saa'imun idaa lam yuftir kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna chapitre cent un doon wax ci buntu bi naan du nit ki bu mu ayibal ñam te sax sopp wu ñu sopp mu tagg ko xadiis biñ ci mujj woon gis. mu doon xadis numéro 737 mu ne woon wa an Jaabir radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama sa'ala ahlahu al-udum walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waroon a gis fii nag ay chapitre yu gàtt gàtt lay dajale waaw ay a chapitre yoo xam ne ay benn xadis a cay nekk ay ñaari xadis yu mel noonu kon bii nag mooy xami numéro deux ak cent isnaani wa mi'a baabu buntu maa yaqulu muy cent deux chapitre téeméer ak ñaar maa la nga xam ne yaquluhu lay wax man nga xam ne xadara taama dafa teewe ñam dañ koo invité fenn mu ñëw ñu teg ñam ga plat ba waaye faa fekk wa moom xaalam sa'imun dafa woor ida lam yuftir bu dee ne daa préféré continuer koor ga waaw dafa ko dafa préféré continuer koor ga dogu ko koo kee ana nan laa def waaw lan lay wax lan la waajoojee di wax loolu mooy moom lay indi fii di ko leeral waaw lii nii nag muy wax fii traite woon nañ sujet bi traité woon nañ ku woor ñu invité la boo fàttale ko ci hadith bi nga xam ne chapitre vingt-sept baabu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayaani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim banim jeexe mooy hadith numéro deux cent trente-huit bi mu noon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala haqqul muslimi alal muslimi xams raddu salaam wa iyaadatul mariid wattibaa'u al wa ijaabatu ad-da'wa wa tashmiitu al-'aatis foofu ko gisoon bi mu ne jële Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent way saa saa nee bi way jullit bi amal ci kaw mbokku jullitam juróom lañu bi ci njëkk muy delloo nuyoo seeti ku feebar topp ab néew ijabatu daawa wuyu ku la woo ku la invité loolu waxoon nañ boroom xam-xam yu bari dañu ne li ëpp jamaahir dañu ne loolu mooy mariage wa tas wa tashmitul aatis ak ki nga xam ne dafa tisóoli bu ne alhamdulillah a ne ko arhamukallah ñette ñeenteel bi wa ijabatu daawa fa lañ traité woon lii ñuy gis fa lañ gise woon masala bi yi nga xam ne moom la imaamu wii di wax fii rahmatullah alayhi waaw comme que wuyu wuyu kon li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim contrairement zahiri yi euh, rahmatullah alayhim que ne wuyu ñoom ñu jàpp ne façon way yow du du du du du du ijaabatu da'wa ça ne veut pas mariage kese la bu dul mariage sax farata la nga wuyu ku la invité da ngaa war nekk farata bam des boo demee gis fay munkaraat yoo xam ne yu sariya yi bañ la te leen koo tere wala ba nga demee waaye leen ko faale wuñ la bu boobaa nga dem sa yoon waaw wala bu dee ne xam nga ne ñoom duñ la faale ngay dem. budul loolu amoo ngànt waaw waaw moo tax Seydina Abu Hurayra ne woon képp koo xamante ne bàyyi nga wuyu ji ah bi mu naan charu ta'am ñam yi nii yi ñee yi yées mooy sa mooy ta'amul walima waaw yud'a al aghniya wa yutraku al fuqara waaw waaw <laughs> nga xam ne mooy ñam yi yées mooy ñam yi nga xam ne ñamu céet yi waaw mariage yi nga xam ne dañuy trier waaw invité ñi nga xam ne ñoom la seen poste diis waaw boroom alal yi les grands commerçants les grands décideurs ñooñu moom ñu daal di leen ci euh, num tudd daal di leen woo <laughs> invité leen waaw te loolu yeneen saa sama ko wax dama ne xadiis numéro deux cent soixante-six bi waaw waaye yamna'uha man yatiha ña koy dikkal sa bokkuñu soxla ca ñam nga nekk way soxla way aajo way ñàkk ñoom ñu tere leen ko waaw ba pare bi ci woo wa yudaa ilayha man ya'baha ji woo ñoo xam ne ñoom de toute façon bu dul woon nawlewante gi ñu am ak diw mi leen invité te seen mbokku borom alal la bu dul woon lool duñ ñëw <laughs> waaw lan la ci tegoon wa man lam yujib ad-da'wa faqad asa Allah wa rasula de képp koo xam ne wuyuwul bu ñu ko invité mariage koo fee te kese la woon sax waaw mais mariage lay wax gis nga faqad asa allaha wa rasulahu mooy na yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam léegi bon loolu taxu ñoo jóg boobu bi ñuy gis loolu ci la ñu gisaale woon masala bi yi imaamu Nawawi di wax hadis boobu traité woon nañ ko fa moo tax dañ koy gàttalaa fay kon mooy boo bëggee lu gën yaatu da ngay delluwaat foofee insha allahu ta'ala kon léegi nañ ñëw ci xadis bi léegi nag muy ñëw kon xadis indi xadis benn xadis kese la fi indi muy xadis numéro 738 mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa du'iya ahadukum falyujib fa in kaana saa'iman falyusalli wa in kaana muftiran falyat'am rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala qaala al-'ulamaa ma'naa falyusal falyad' wa ma'naa falyat'am falya'kul kon mu ngi noonu kon xadis bi képp dong la fi al imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala daal di indi waaw léegi kon mu ne waa mu ne an abi hurayrata mu ne jële nañ ci saydna abu taala anhu wa ardah annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ida du'iya bees invité bu ñu invité daal di woo ahadukum kenn ci fal yu jib mooy buñ ko invité ci ab ndab ab lekk na wuyu fa in kaana man bu ñëwee fekk ne dafa woor na muy def fal yu yi na julli waaye fal yu solli imaamu yi ca suuf mu ne qaala al ulama boroom xam-xam yi nee nañu lool nag mooy lenn yenn boroom xam-xam yaa ah, du ñëpp <laughs> waaw loolu du ñëpp ah après dañ ci ñëw waaw dañ ci ñëw léegi kër looloo du du du du du du ñépp ci d'accord ni noonu lii nii Imaam An-Nawawi wax que ne loolu la boroom xam-xam yi wax du ñépp ci d'accord de am na ñoo xam ne jàpp nañ ne non non fal yu salli mooy li nga jëkk a wax mooy mu julli waaw julli ay rakka voilà loolu la quoi ne julli sawaay ay rakk ay ay ay ruqa'at ay rakka minimum ñaar na ko julli. waaw kon euh, euh, nu mu tuddati voilà léegi nag ñu continuer kon <laughs> mu ne kon na julli wa in kaana muftiran bu dee nag waa ji euh, woorul woon ah, fal yataan na lekk waaw fal yusalli waaw imaamu mu ne qaala al-ulamaa rahmatullah maanaa fal yusalli fal yad'u mu ne boroom xam-xam yi nee nañu rahmatullah alayhim maanaa fal yusalli bu dee dafa woor fal yusalli ne boobee mooy fal yad'u na ñaanal ña nga xam ne ñooy waa kër ga ak ña ko invité waaye boo maanaa fal yut'im wa in kaana muftiran bu dee ne dafa dog mooy woorul woon fal yat'am mooy fal ya'kul na lekk voilà kon euh, euh, mu ngi noonee euh, léegi nag kon li nga xamante ne nii lii leer na ñu ñëw nag ñu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy euh, taxrij bi mooy est ñoom est-ce al imaamu muslim ndax dana rawaahu soloo na ko muslim muy al imaamu muslim abul xusayni euh, euh, muslim muslim ibnu Hajjaaj ibnu Muslim al-Qushayri Abul rahimahullah léegi dañ naan la déedéet du moom dong ko solo de sëriñam daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Muhammad rahimahullahu taala daal dina koy solo jiitu woon na ko ci naka noonu euh, solo na ko al Abu Dawud mbokku taalibeem rahmatullah alayhi naka noonu al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa daal na koy solo eh, eh, eh, rahmatullahi ala al-jami' al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi kitaabu nikah baabul amri bi ijaabati daa'i ila ila ila da'wa waaw mu ne kon haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman liñ ko gis moom yàgg na booy na ci nopp yi xanaa léegi moom ku ko dégg rek war a xam ni mu tudd Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba mi rahmatullah alayhi mawlaam al-Kufi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala qala haddathana Hafs ibn Ghiyath mu nekk ñu nettal mooy Hafs ibn Ghiyath di Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith Amir ibn Rabi' ibn Amir ibn Jusham Abu Umar al-Qaadi an-Naxa'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Hisham moo ko jëlee ci Hisham di Hisham ibn Hasan al-Azdi mawlaahum al-Qurdusi al-Basri rahmatullahi alayhi an Ibn Sirin moo ko jëlee ci Muhammad ibn Sirin ibn Sirin mooy Muhammad ibn Sirin al-Ansari mawlahum al-Anasi Abu Bakr rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moo jële ci Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani yo dañu wute ci turam lu bare bare bari mi nga xam ne noonu la siiwe sahibu Rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha du'iya ahadukum falyujib wa in kana sa'iman falyusall wa in kana muftiran falyat'am nii la ko al imaamu daal di indee léegi nag ginnaaw loolu ñu gis lii ana lan mooy lëkkaale bi nga xam ne ginnaaw taxrij bi beneen jàngat ban lëkkaale la am ak bunt bi ñu nekk mooy mooy daal leeral bunt bi waaw mooy ne eh, mbir mi lenn la buñ la woowee maa yaqulu ana lan la nit kii wax ka fekke ñam ñu invité ko ci ñam lii nag euh, ci kaw nii mooy n'importe quel ñam ah. voilà mooy lañ la invité ci benn maduba benn waay boo xam ne dafa ñëw préparer benn kii jënd benn tànku benn jigo benn tànku xar bu baax waaw benn pooj daal di ñëw waajal ko invité ay xaritam ne leen nañ ñëw léegi ñu ñëw ngir reer si maa leen invité reer ajjuma bu ñu jullee timi kii ba pare ajjuma ba pare ngeen ñëw añ ci ainsi de suite mel noonu wala ngeen reer si bésub dimanche wala nangam ak nangam jour ba ca tegu amul euh, la liggéey amul fiet la férié la parce que tabaski lañ nekk wala léegi euh, mu ngi euh, ngeen ñëw wala lu mel noonu hmm? léegi mooy loolu ak tamit mariage bi ñu doon ak beneen façon invitation ñu la mën a invité yooyu ci wax ji day joyal lépp idaa du'iya ahadukum bu ñu woowee kenn fal yujib na wuyu loolu moom taxawoon nañ ci waaw wooy boroom xam-xam yi woote jii dañ ne li ci ëpp dañ ne loolu ur uh, kii la uh, walimatul urs la mooy eh, mariage lay wax uh, wax naa la zahir yooyu moom déggwuñu ko noonu ak ñi ànd ak ñoom ci loolu rahmatullah alayhi dañ ne façon woote bépp la ku ñu invité daal ñëpp ci yem bépp façon bépp ke tout type tout type de tout type d'invi d'invitation moo ci yem voilà mais loolu moom duñ ci taxaw parce que hadith bi ñu la wax sànq foofu taxawoon nañ ci ci àq yi nga xam ne moom la jullit bi amal bi mu ne li ñuy amal solo fa in kaana sa'iman waaw ana ndax bunt bi lan lay wax ki teew ñam ñu invité ko fekk dafa woor bu dee ne daa décidé daa préféré tenir kooram continuer ko te du ko doon kon fa in kaana sa'iman bu nekkee ku ku koo xam ne dafa woor décidé daal di jàpp ne day continuer woram fal yusalli mooy fal yusalli imaamu Nawawi nee na boroom xam-xam yi nee mooy na ñaan ah na ñaan waaye loolu laa la wax ne du ñépp a ko dégge noonu <laughs> du ñépp a ko dégge noonu parce que am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañu jàpp ne non fal yusalli tekkiwul ñu julli ah non euh, mu ñaana non mooy ni julli ñaari ràkk waaw no ndax <laughs> euh, euh, loolu loolu loolu euh, loolu dañu dañ ci wute am ñu ne non xam nga li muy tekki mooy ne bu dee ne daa moo moo day julli ñaari rakk noo day julli ñaari rakka parce que fal yu salli xam nga xadiisu mel ni imaam Jaabir da koo solo Seydina Jaabir non Abdallah ibn Umar waaw Seydina Jaabir Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu nga xam ne eh, <laughs> dafa am lenn ci ki nga xamante ne mooy ñi solo xadiis bi ñoo xam ne ñoom dañ koo tekkee ne fal yu salli mooy mooy mooy loolu mooy du'a quoi mooy ab du'a mooy ñaan gi nga xamante moom lay ñaan waaw léegi te loolu imaam Hisham ñu la wax sànq moom moo ko tekkee noonu euh, ci riwaay bi nga xam ne moom imaam Muslim indi na ko waale indaale na ko léegi nag foofee ah muy Hisham ibn Hassan mu wax ca suuf ne as-salaatu ad-du'a mooy ñaan loolu mooy loolu moom moo ko tekkee noonu mais am ci waroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne noono noono mooy fal yu yusalli mooy na julli ñaari rakka waaw na julli ñaari rakka comme ni yonent bi saa saa am demoon defoon ba nga xam ne ca lañ ko invité kër Seydina Anas ibn Malik ca yaay Ummu Sulaym radiyallahu taala anhuma fekk dafa wooroon yonent bi saa saa am ñu waajal ko te loolu tuddoon nañ ko ci hadis bi ñu la doon wax sànq eh, eh, bi nga xamante ne ci lañ ko waajal indil ko yaay Ummu Sulaym waajalal ko radiyallahu anha eh, lekk geeg ay tàndarmaag yooyu indil ko ko yonent bi saa salaam ne. Eh, kii leen ko nu mu tudd eh, waajalaat leen ko ngeen dencaat ko parce que dañoo woor après mu daal di taxaw jullil leen ñaari raak te ñaanal leen moo tax eh, loolu am ñu ne loolu la quoi fal yu salli ko loolu wax waaw ne julli bi benn côté ci wàll ci kër gi ba pare dal di ñaanal waa kër gi loolu mooy benn wax am ñeneen ñu ne noo comme ñii moom Imaam An-Nawawi wax ne non non fal yu salli mooy na ñaan waaw na ñaan parce que euh, ñaan lay tekki quoi te xam nañ na salaatu comme li Hicham mi wax mooy addu'a mu ngi noonee kon loolu lu ama am solo waaw <laughs> loolu lu ama am solo léegi euh, ginnaaw kon affaire boobee bu loolu leeree kon gis nañ te ne kon loolu du consensus boo xam ne euh, boroom xam-xam yëpp dañ cee d'accord ci benn wax ne waaw léegi kon daal Euh, fal yu salli googee mooy day day day na ñaan voilà am na ñu ne non ñaan mooy julli kon wallahu taala alam léegi nag ginnaaw loolu mu des mu des euh, euh, mu kon lan lay wax fal yu salli mooy bu dee nit ki dafa dafa dafa dafa dafa dafa woor te décidé téye kooram continuer moom fal yu salli na wo na julli mooy na leen li boog na leen ñaanal kon da leen di ñaanal ñaanal leen yiw gi nga xamante ne nii ak barkeek yooyu waaw kon loolu ci boppam mooy li nga xamante ne mooy li waaju ji di wax ki nga xam ne moom lay wax waaw loolee lay def ta eh, ki wax loolu mooy at-Tiibi at-Tiibi moom moo ne fal yusalli day julli al imaam rahimahullah day julli ñaari rakka ci peggu kër gi comme ni yonent bay saasaan nañ ko waxee laa gi ci hadis Ummu Sulaym bi radiyallahu taala anha bi nettaleen boobu de kon waaye euh, euh, euh, am na tamit ñoo xam ne dañu dajale mbir mi comme al qadi Iyad bi mu wax moom dane noo moom daal amaana dajale mbir yi mooy waa ji bu dee daa décider woor continuer na leen ñaanal waaye ni julli ñaari rakk waaw kay comme ça def na ñaar yëpp <laughs> waaw te xadiis um, yaa Umm Sulaym boobu kii moo ko bu Seyna Anas la xadiis Seyna Anas di nettali mbiru yaayam al imaamul Buxaari yi moo ko solo eh, rahmatullahi ala al jamii waaw tegal yeneen saa salaam bër ndil ko yooy tàndarma ak noox ak lépp mu ne leen ah fa inni saayim thumma qaama ila naahiyatin min al bayt fa salla ghayra al maktuba fa daa li ummi wa ahli baytiha kon nag mu ngi noone mu ñaanal jóg julli ñaanal leen am ñu ne lii la da ngeen di boole ñaar yëpp fal yu salli waaw ñii ngi naan mooy ñaan te mooy ñëpp ñii ne mooy julli comme la prix bii di wax léegi nag li gën sax mooy dajale leen mu jeex waaw bu da def ñaar yëpp bu dee ne da ngaa décider yow continuer sa koor léegi nag mu des beneen affaire waaw <laughs> loolu mooy ci décider kon na leen ñaanal waaw daa yatoolawum bil baraka waaw ñaanal leen li nga xam ne mooy barke ñaanal leen li nga xamante ne ci ñaan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam eh, dafa bokkoon ci sunnaam mu ko doon ñaanal nit ñi bu doon dañ koo dañ koo joxo daa fenn daal di fay eh, laal benn ñam bokk na ci ñaan yi nga xamante ne rot na ci sunna nit ki xaw eh, takk yooyee fexe takk leen di leen ñaanal ka nga xamante ne moo leen invité ci ndab boo xamante ne nii plat boo xamante ne nii eh, ki nga xamante ne mooy ki leen invité waaw kon loole parce euh, euh, dafa am ay xadiis yoo xam ne ñëw na ci mais nit ki bu dee ne affaire yi dafa bari euh, ndax bu dee lekk ba pare kooku mën na leen a ñaanal lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum comme ni ko neen tibari saa saa waxoon xadiis bu nekk imaam abu imaam muslim rahimahullah rahmatullah alayhi muy abdallah ibn busru moo ko waxoon moo ko nettali ne sama baay dafa yonent bi alayhi salaam saxaaba la baayam it saxaaba Abdallah ibn Busr mu ne yonent bi alayhi wàcc ci sama baay di Busr ah léegi nag sa ah, ñu daal di koy eh, jegeñal ñam tegal ko li muy lekk yooyu mu lekk ci indi tàndarma mu lekk ci ba ni nga xamante ne daal ci bi nim mu kiiwee après ñu jox ko mu naan mu daal di naan eh, ba bam naanee ba pare mu daal di jël liñ doon wax tàmbalee yamin bu dee da ngay séddale mu naan ba pare jël jox ki féete ndejooram léegi nag baayam daal di téye ci bi li jaami daabati xam naa yonent way saa saa mi pare dafa yéeg ci gëléem gi nar a dem baay eh, baneen saa baay jàpp ci eh, bu dee fas dañ naan laxaabu eh, war waayam ne ko ud'u Allah lana ne ko yonent bi salaam ñaanal lal sama waa <laughs> yàlla ngir yàlla ñaanal lal ñu yàlla mu ne allahumma barik lahum fi ma ya borom bi yàlla na nga leen barkeel ci li nga xam ne moom nga leen wërsëgal waghfir lahum te yal na nga leen jéggal warhamhum te nga yërëm leen allah allah <laughs> kon loolu dafa am solo léegi loolu dafa am solo bu dee nag nit ki daa wooroon kiiwul daa wooroon dogoo foofee ndax dañ leen alhamdulillah liñ leen li nga xam ne moom lañ leen invité moo ndogu bu boobaa aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika yonent way sa sab loolu la waxoon ci hadis bu nekk sunanu al imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi nga xamante ne nii foofale muy eh, yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee eh, Seydina Anas mu ne daa wàcc ci Seydina Sa'd ibn Ubaada léegi nag eh, bi nga xam ne nag fa la ñëw ci seeg booy sangu waa Banu Saa'ida Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu sayyidul Xazraji ah waa Xazraj radiyallahu ta'ala anhu Sa'd ibn Mu'aaz mooy sayyidu waa Aws léegi mu indil ko tàndarma indilaale ko diw joo xam ne moom lay boole mooy comme genre udum yi rek yi ñuy ñi nga xam ne moom la ñuy accompagner mburu yonent bay saa saam lekk après nag mu ne aftara indakum as-sa'imun mu ne daal dinay dogoo ci way woorkat yi wa akalata lekk ta'amakum seen ñam al abrar ñu yiw ñi wa sallat alaykum al malaika te julli na ci yéen al malaika lii nag nga ne bon lii est ce que man mën naa koo wax nga ne <laughs> ça veut dire nga ne bo euh, bo c'est parce que aftara euh, wa akala ta'amukum al abrar loolu bokkul ci tagg nit ñi tagg sa bopp te borom bi waxuloon wala tuzakki anfusakum ñu ne mukk yonent bay saa saa ma ñu jàngal lool noonu wala tuzakki <laughs> moo ñu jàngal loolu borom bi jàngal wala tuzakku anfusakum ba pare moo wax lii te waxu ko ngir noonu kese c'est pour ñu roy ko voilà kon loolu la mooy jaam julli tamit. bu yàlla defee nga bokk ci labraar yi ci labraar yi nga voilà <laughs> war ko jullit ci boppam moom ñoo ñooy waa labraar waaw innal abraara la fii na'im insha allah buñ ci faatoo noonee waaw bu ñu ci yàlla faatoo waaw <laughs> waaw mu ngi noonu kon euh, euh, euh, loolu lu amaam solo la kon yu mel nii nit ki daal di nekk koo xamante ne nii daf koy man daal di koy takk kon loolu lu ama am solo la am na ci riwaaye boo xam ne eh, imaam ibn Sinni moom moo ko solo foofu eh, dane fa in kaana muftiran falyakul wa in kaana saa'iman daa lahu bil baraka voilà bu dee ne dafa nekk koo xam ne waa ji biñ ko invité dafa nekk koo xam ne woorul na lekk waaw wa in saa'iman bu dee dafa woor nag daa lahu bil baraka mu daal di koy ñaanal aji ko ko invité barke léegi nag ñu taxawa di tuuti loo xam ne boo gisoon nañ ko de wax dëgg yàlla euh, moom laa laan delloo fële mooy xam nga euh, parce que dane bu dee dafa woor <laughs> ida lam yuftir baabu ma yaqulu man xadara at-ta'am wa huwa lam yuftir buntu li nga xam ne moom lay wax ki fekk ab ñam buñ ko invité fekk dafa woor bu dee ne dogul kon loolu loo ciy dégg ci ginnaaw mooy loolu kon waa kon am na droit ne kon ah comme que waa ji daal invité na ma kon naa dog <laughs> loolu euh, masala boobu gisoon nañ ko masala boobu diggante xanafiya yeeg maaliki yi benn wàll bu léegi eh, kii nga xamante ne shafi'i yeeg xanaa bi lay beneen wàll parce que ku mel ni Maliki yeeg ñoom ak Hanafi yeeg Maliki rahmatullah alayhi loolu kenn du ko doge noonu waaw parce que euh, surtout Maliki dañ naan dafa am façon jaamu yàlla yoo xam ne moom boo ci xasee dugg moom doo ci génne noonu waaw doo ci dugge noonu te bokk na sayaatuna wa hajjuna umratuna tawaafuna kadaka tikaafuna banim jeexe <laughs> yooyu Maliki di wër di di lim dafa am façon jëf yoo xam ne boo ci xasee tàmbali moom naan damay naati la taxul mu génn ci waaw boo tàmbalee tawaaf amul tawaaf dem ba ci digg bi ne non oh laa def cinq non garaawul nga ko loolu amoo ci droit <laughs> waaw aj dem ba ci biir dagg aj ji umra tuna umra dem ba ci biir pareegul nga dagg ko naan waaw umra daal sawaay comme que du farata naa ko ba waaw na ko noon julli bo yow boo julli même bu dul même bu dul farata amoo droit di ko dog waaw <laughs> léegi mu bokk ci wasaw mun a ak suñu koor mooy koor yi nga xam ne du farata waaw yow bés boo fi ñëwee naan da danga da am da ngay kii farata da ngay da nga kii nu mu tudd da woor woor boo xam ne du wooru farata amoo droit dog ko waaw amoo droit jekk rek dog ko loolu la ñoom di wax Shafi'i yi Hanabila yi ne mukk ne mukk déedéet nit ki am na droit ndax al al al al al al al al as-sa'ibu amiru nafsihi ki nga xaman ki nga ki nga xamante ne nii ki nga xamante ne nii mooy aji woor gi daal moom moom mbiru boppam moo yor cëggal gu yëpp waaw <laughs> waaw léegi bu ko neexee loolu doo waxoon nañ ko waxoon nañ ne insha allahu taala Euh, parce que mooy xadiisu waa ji ñëwoon rek di laaj yonent bay saa saam yi yàlla farataal ci moom mu wax ko ko ba pare na ko illa an tatawwa lu dul nga daal di coobarewu léegi foofu la ñu wute woo est-ce que istisna la dafa dox bokkul ak yonent bay saa saam doon wax wala muttasil la loolu borom xam-xam yi wute ci ñenn ñu jàpp ne no mooy illa an tatawwa comme Maalikee yi rek Hanafi Hanafi Hanafi yeeg Maalikee rahmatullahi alayhi mooy ne yow boo ci mooy yow julli yi ñooy farata ci yow mooy du nekk farati ci yow lu dul illa an mooy boo coobare ba dugg ci nag bu boobaa nekk farati ci yow ñeneen ñi ne ñoom ko xana Shafi'i xanaa bi lay non non non illa mooy dara du farata ci yow lu dul julli yi bu la neexee nag sauf que bu la neexee nga yokku ci lu la neex nga julli lu la neex leneen waaw léegi nag foofu la mbir nekke moo tax ñoom ñu jàpp ne ku woor nii mooy ñoom par exemple bu dee Hanafi bi ak euh, kii bi rahmatullah alayhi ma mooy kii moom du mooy ki woor euh, lii nag attention waxoon nañ ko foofu mooy woor ngoo xam ne wooru naafila la parce que bu dee wooru farat la ñëpp d'accord nañ ne amoo droit di ko di ko di ko def ah non wooru naafila la ñuy wax bu dee wooru farata la ñu invité la yow imaginer da nga doon fay bés boo xamante ne bés boo wooru woon ci koor yi la lool la nga commencé amoo droit di ko def parce que wooru farata waaw mais bu dee naafila la alxames yi ngay woor altine yi wala bu wala sax xattaa bésu Arafa yu mel noonu bu ñu invité la loolu noonu du kooru farata koor bu yu mel noonu lañu def wala nga toog benn bés woor ayaamul biib yi ñetti fan yooyu di taqaloo ci ci ci diggu weer bi weeru julli yi loolu nga woor ko nga ñëw ñu invité la yooyu lañuy wax mooy koor goo xam ne du kooru farata waaw waaye bu dee kooru farata déedéet doo ko doga ah. léegi nag ci kaw noonu Shafi'i yeeg Hanabila rahmatullah dañ ne nit ki mën na koo dog kay moom am na droit dog lool moo tax Imam An-Nawawi comme que Shafi'i la te loolooy mazhabam mu ne iza lam bu dee waa ji décidé wul ne day dog waaw bu boobaa na ñaan waaye bu dee dafa décidé woor kii lekk kooku na lekk day lekk waaw loolu bon waxoon nañ la nag ñun nag wal ilmu inda Allah jàpp nañ ne li imam li li ñu mujj wax loolu mooy li gën mooy ah, Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim kene loolu moom mooy li gën a dëgër kene affaire bi lenn la waaw euh, bu leen la ngaa woor euh, nga dem yow am nga droit pour euh, yow da ngay xool rek kii la invité est-ce jàpp nga ne boo dogee mooy gay gënal moo koy gënal ak boo dogul lan mooy boo lekkul dina am lu mu def ci moom daal parce que dina xam man ma def lépp sonn kii ñëw ñu lekkoo xam nga loolu tamit nga gis loolu surtout loolu bu dee ne bariwu ngeen mais bu dee ñu bari ngeen waaye tamit nga nekk koo xam ne kilifa nga wala borom xam-xam nga wala ku ñu ràññee la mu nekk koo dafa sopp lool xam nga koo invité ku nekk bëgg nga mu lekk mais am na ñoo xam ne surtout ñoom yow nga xam loolu boobaa dogal sa koor gi waaye bu dee nag gis nga ne laaj nga ko nga ant na ko ah sëñ man di damaa wooroon waaw laa ngay ñëw ak yooyu mu ne la mu ne la grawul man lan liñ bëgg rek mooy nga ñëw ndax boo bu dee tamit kon da nga woor sa nekk fa di waxtaan ak ñoom sa xam-xam bi nga am ak di jariñoo ci yow loolu da leen di jariñ te da am wal solo ak tamit di wéttalu koog yow borom xam-xam loolu loolu loolu bu dee loolu doy na leen loolu jarul ngay dox man ngaa continuer waaye sinon bu dee ne boo lekkul man na indi yenn kii wala boog ñi ànd yow ñëpp di la xool lan ngay def te ñooñu boo yow boo nee da ngaa continuer woor ñoom itam ñu ne dañoo woor affaire bi daanaka kenn du ko lekk bu boobaa li gën mooy nga dog voilà moo tax waxoon nañ la hadith sayna <laughs> Abu Sa'id bi mu doon waxta ay imam at-Tayalisi solo ko na ko imam at-Tabarani rahmatullahi alayhi ma jal awsat sayna Abu Sa'id mu ne benn waay dafa invité benn waay fekk yonent way sa salam bokkoon na ci ñi invité wa benn waay ñëw euh, euh, bi indee kii bi lekk gi taaj mu ne man daakum axukum wa takallafa lakum afir wasum yawman makaanahu in shi'ta waaw <laughs> yonent way sa sam ne yéen seen mbokk da leen invité waaw ba pare ngaar daajjoo ay mbir boo moyul dem na def ay ay course yu kii jënd loo xam ne en général këram loolu doonu foon am sonn waaw boo mayul woo sërëm bu dee ne moom moo moom rekk dëkk ngir mu tongal ko tong gi wala bu dee am na soxna soxna si na gën a neex vraiment ut course yoo xam ne day gën a neexal yëf yi def loolu lépp jënd ay ganaar njoñ càngam ak nangam ñu taaj nga naan ma sawaay damaa woor loolu mu ne dogal yoneen saa sax ne ko dogal waaw waaye kii def loolu lépp ngir yéen wasum après nga woor yow man beneen bis makaanahu bërëbam incha ta bu la soobee même dee ne sanad boobu am na dof comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax mu ne lakinnahu tubi'a waaye xadis mel ni am na yeneen yoon yeneen i xadis yu ñëw yu koy dëgëral di di tubi'a di topp que ne lii nii di dëgëral wax yooyu xadis boobu kon nag affaire bi loolu la quoi waaw <laughs> waaw euh, euh, la quoi euh, léegi eh, bon est gi par force la. ku ñëw ñu invité la na lekk par force la wala boog nga ñàkk a lekk par force la ñeen ñu boo xam ne dañ cee dañ cee ñi nee nañ par force la kay parce que boo ñëwee taxaw noonu surtout wooroo ñu ne loolu noonu loolu mooy ci wooru la ñuy wax waaw lekk gi par force la am ñu ne mukk du par force léegi bon euh, <laughs> loolu ay ay <laughs> ay wuute la ci booroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon nag mu ngi noonu euh, wallahu taala alam kon loolu ama am solo la hmm? kon ci kaw noonu la ñu jeexal xadis bi kon loolu la nit ki di wax bu dee na nga na nga leen ñaanal bil baraka comme di wax ci xadis boobu al imam ni sinni ñaanal leen barke bu dee da ngaa continuer sa koor voilà te gis ne loolu du toj te tamit du nekk loo xamante ne nii du toj xolu ka la invité te tamit du nekk dugal ci moom genre genre ray ba ak tashwish ah naan ah man de waaru daa xeet li ma ko ëndil ak yu mel noonu wax yu mel noonu waaw nga continuer waaye bu dee yooyu daal da ci am nga daal di dox